fil baabil xaamisi wa salaasiin wa an ummi salamata radiyallahu ta'aala anhaa annahaa qaalat qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyumaa imra'atin maatat wa zawjuhaa anhaa raadin daxalatil janna rawaahu tirmidi rahimahu llahu taala wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu alxaafiz annawawiyu rahimahu llahu taala kon al imaamu nawawiyu ci bunt bi ñu ne ci di wax ci xaqu jëkkër gi li mu am ci soxna eh, ci si wala garab bi ci nitu ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiisu bi nga xam ne moo doon xadiisu Talq ibn Ali al-Hanafiyu radiyallahu anhu mim ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon na ci xadiis numéro deux cent quatre-vingt-quatre idaa da'a ar-rajulu zawjatahu li haajatihi falta'tihi wa in kaanat alaa tannuur ak bi ci tegoon muy xadiis deux cent quatre-vingt-cinq mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala law kuntu aamiran ahadan an yasjuda gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna tey inshaa allah ñu ñëw ñetti hadis moo ñu dese ñu tëj bunt bi mu ne waan ummi salamata hadis numéro deux cent quatre mu ne an ummi salamata mu ngi koy jële ci yaay ummu salama nekkoon soxna ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam radiyallahu anha yal na borom bi kontaan ci moom anna qaalat mu ne nee na qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ayyuma imra'atin bépp jigéen rek boo xamante ne nii maatat génn na àddina wa zawjuha fekk borom këram anha raad gërëm na ko moom ndaw soosele soxna soosele lu dul ne daxalatil janna dina dugg aljana mu ne rawaahu xadis bii de solo na ko at-Tirmidi yu daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidi rahimahullahu taala mu ne bi nga ko solowee mu ne wa qaala xadisun mu ne lii xadis la boo xam ne xasanun bu baax la est-ce que moom kese moo ko solo dañ naan la déedéet mbokku taalibeem daal imaam Ibn Maaja al-Qazwini rahimahullahu taala soloo na ko ñoom ñaar ñoo ko soloo ci waa saabu kutubu sitta ah mu ne kon fu mu ko indi imaamu Tirmidhi ci abwaabu radaa'i an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun maa haqq maa jaa'a fi haqqi az-zawji 'ala al-mar'a mu ne haddathanaa Waasil ibn Abdil A'la mu ne haddathanaa nettali nañu Waasil ibn Abdil A'la mi Waasil ibn Abdil A'la ibn Hilaal al-Asadi wa Abu Qaasim ñi ne Abu Muhammad al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa mu ne nettali Muhammad ibn Fudayl mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwaan ibn Jariir ad-Dabbiyu mawlaahum al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala an Abdillah ibn Abdirrahmaan ibn Abi Nasr mu jëloon ko ci Abdallah ibn Abdirrahmaan Abi Nasr wa Ibn Abi Nasr Abi Nasr Ah, muy Abdullah ibn Abdurrahman ad-Dabbi moom it al-Kufi eh, Abu Nasr rahimahullahu ta'ala an Musawir al-Himyari mu jëloo ko ci Musawir eh, al-Himyari di Musawir al-Himyari ñii ne Musawir ibn Abdillah ah, al-Himyari rahimahullahu ta'ala an ummihi moom moo ko jëlee ci yaayam yaayam moo doon Ummu Musawir al-Himyari noonu moo doon dàkkantalam nekkul woon saxaaba taalibi saxaaba la woon an ummi salama moom moo ko jëlee ci sittatuna saydatuna ummu salama ngi hind bint abi umayya abu umayya moo tuddoon hudayfa rahimahullahu ta'ala radiyallahu anha al-makhzumiyya ah ummu salama ah hind la tuddoon eh, eh, baayam tabe woon lool ya ummu salama radiyallahu anha anna qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyuma imra'atin maatat wa zawjuha anha raad daxalatil janna haaza hadiisun hasanun gariib voilà comme li ñu waxoon ci bii rek euh, euh, nusxa bi ñu yor ci sunanu Tirmidhi dana hadiisun hasanun gariib yemul ci hasan gese euh, imaamu Tirmidhi imaam an-Nawawi dana wa qaala hadiisun hasan mu ne hadiis bu wér la waaye bu baax la bi ñu yor la ne hasanun gariib bu tumuranke la comme li ñu gisoon bii weesu rek. kon lii mooy xadiis bi nga xamante ne nii kon yonent bi sallallahu alayhi wa te moom lañ la doon wax bi ñuy tëj bii weesu ne yii nii yëpp nag yonent bi alayhi salaatu salaam wax il faut ndaw si respecté ko xam ne jaamu yàlla la mu bañ a nekk koo xam ne day déglu façon féminisme yi ak mouvement féministe yi nga xam ne foo leen fekk ñu ngi ci seen dualité boo xamante ne bu bu diabolique boobu tout le temps ñu ngi naan voilà góor ñi nii lu tax femme yi duñ am lii lu tax yi nii ñoom seen addina yëpp loolu la. waaw léegi sax ñu ne léegi li ñu war a def mooy discriminer pour les femmes dañuy discriminer góor ñi pour les femmes waaw nga gis ay idées yu tumuranke yoo xam ne yu saytaane la yoo xamante ne nii moom la ñuy doxal li ci gën a yéeme bu yemoon ci kuffaar yi loolu moom hayya alan ñoom noonu lañ yem noonu am euh, euh, euh, ndox mu teg ci tàll du dina tàng voilà ñoom noonu lañ mel waaye li ci gën a garaaw mooy bari na ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo xamante ne nii fëkk nañ leen ci góor ñi waaye tamit rawatina ci jigéen ñi ñu teg ko rek ci féminisme libération des femmes mel ni kan moo leen fan lañ leen tëjoon man leen di libéré waaw bu dee ko faar yi ñoom moom noonu lañ leen meloon joxuñ leen benn gëdd voilà léegi nag l'islam moom yooyu nekkul ci yooyu yow jigéenu jullit bi nga xam ne yow mi bëgg roy ki nga xam ne mooy as-sayyidatu at-tahira xadijatu bintu xuwaylidin radiyallahu anha manoo mel ni acteur actrice film voilà manoo mel ni tamit ay ab ab koo xam ne dañ naan moom moom militante la voilà pour les droits des femmes ak ñàngam ci kufaar yi xam nga ne ñooñu mënuñoo yem voilà nga xam ne lépp luy diine moom lañ teg nee ñoom baax nañ ba nekkuñ sax di loolu sax bokkul seeni wax voilà yu rengaar yi lañ lay wax waaw di saaga diine ji di ci wax lu ñaaw nga ne ñooñ ñooy sa modèle tuur la ay lëndëm ci sa kii bi di la miroite euh, ay vie yoo xamante ne amul bala nga koo xam bu ñu la jëlee Afrique nag ne la dañ lay tooñ ak yooyu te Afrique moom dañ lay tooñ waaw foofu moom bari na ñuy tooñaate waaye boo jàppee ne li ñu la indil fii wala nga nekk fii sax nekk ci seen biir gis nga li fiy xew waaw boo yaakaaree ne dëgg la ëpp lu ñuy lu ñuy lu ñuy nit nit kese waaw ñun moom wax naa la boo soree sa diine yow moom jàllal voilà amoo dara loo wax waaye loolu bu taxee nga sànni sa diine xamal ne diine ji nekkul ak li nga xam ne ki newul ci diine te di ko mbubboo di ko wootewu la muy def yoonu diine newu ci léegi nag yoo tax ku nekk xam-xamu diine da koo war a amal sa bopp waaw da koo war a amal sa bopp bul nangu mukk Euh, di ko hypothéquer ay nit ñoo xam ne ñoom ngay jël daal di leen tayle sa diine allahu akbar nga xam ne dara xamuñu ko da leen a yaakaare baax rek xamal li nga war a xam waaw xamal li nga war a xam te yàlla tax nga koy jëfe te yàlla tax nga xam fan ngay teg sa tànk te kenn waaw du la du la dugal ci ay giraawaale teg ko rek ci di mbubboo diine ji alors que waxuñu la am loolu da fexe yow loolu bu la ci kenn dugal waaw waaw <coughs> kon e, loolu nag ñu waxoon ne boo bëggee yii nga koy am di déggal sa boroom kër bu la soxlawee nga nangul ko même bu dee ne fekk la nga nekk koo xam ne yaa ngi a sawar nga waaye nga xam ne lii mooy digée bi yàlla bi nga xam ne moom la jottale loo yonentaan alayhi salaatu wassalaam ba mu ne sax soxla bu man di nekk manula mbubboo soxla boobu waaw te ngànt ya nga xam ne ñooy tax waxoon nañ la ko fi voilà comme bu dee day woor weer boo xam ne moom moom li ko dese moom il faut mu fay weer wi ndax li mu waroon a fay moom daa xat bu ko fayul nii dootu ko man boobu day woor dëgg dëgg te bu ko boroom moom soxlaa mu bañ voilà ci yu mel noonu ak mu feebar feebar boo xamante ne nii mooy moom bu àggee ci moom day yokk feebar ba te tamit mën na fa jaare sax ñàkk bakkanam wala loolu ci li mu ak yi nga xam ne loolu la médecin yi wuur yi wax waaw ak yu mel noonu waaw xatta sax damaa am bërëb kese loolu loxo nañ la loolu lay voilà ndax man naa bànneexu ci moom ci beneen anam kon loolu yëpp nga xam ne loolu même bu dee ci tannuur mooy da nekk ci loo xam ne activité boo nekk moo xam na ngaa nekk benn dossier booy finir ak yooyu yëpp parce que yow voilà yow da indi travail ci ci kër gi euh, bëgg ko finir waaye bu la ba sa boroom kër euh, soxlaa voilà man ngeen a waxtaan waaye nag mooy am euh, waroo manoo nag ne ko mu xaar bu compréhensive xaar waaye bu dee nanguwul xaar loolu manoo toog naan bon man il faut que je finisse ma mon dossier ak yooyu après man nga ko finir voilà man nga ko finir après yooyu yëpp du lay moo tax mu ne même bu dee daa nekk ala tannuur waaw lépp nag waxtaan la mooy li nga xamante ne nii mooy li ëpp njariñ pas ay xëccoo ay biijoo ki mbaajoo ki yooyu na le déedéet boo bëggee yooyu nag lii nii yonent bay saasaam di wax fii ne ayyuma imra'atin bépp jigéen boo xam ne maatat dafa génn àddina waaw am na ci benn waaye baatat dafa fanaan waaye lii mooy li dëgër mooy maatat voilà maatat dafa génn àddina ah wa zawjuha te borom këram anha raad daal di koy gërëm daxalatil janna day dugg aljana léegi nga ne ah kon de xam nga ne waa lu lii lañ lay yàgg wax saay sama jëkkër moo bëgg may meesu ah pour daw ngërëm dam ngërëmam moo tax may meesu waaw man damaa ñuuloon kukk sama jëkkër moo bëgg euh, femme bu xees moom moo may jëndal sax euh, diw yi ah, di ma jox may diw ngir leer ah kon kay mu ngi nii ah mais tàng kese quoi ah yow yow yow yow teengal yi teengalkat yi ma la baa baax ma yow kay waxal la pare maa ngi lay déglu <laughs> waaw loolee lii daa leer eh, waxu yonent bi alayhi salaam ma ne <laughs> salaam benn waxam kese ngay jël daal di koy jënde yeneen yi waaw hadis manoo cee wax fekk euh, euh, maîtriser woo sujet bi ak turuq yi yoon yi hadis bay wax ci yooyu ak yi niroom moom voilà nga door cee mën a wax i wa illaa rek li ngay wax man na nekk njuumte te yaa ngi naan da ngay jàppande da ngay sukkandiku ci hadis parce que yow muusoo te xamoon nan la ñuy euh, euh, euh, lan moo yoonu xam-xam moo tax ngay wax lool dañ naan la wax mais mooy ngërëm gi ci ronu ngërëmu borom bi lay dugg waaw waaw ma ne ma loolu lu koy wane ma ne loolu bari waxoon nañ dafi Seydina yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ne man ataa amiri faqad ataani waaw képp ku topp sama njiit bu ma leen defalee njiit yónni leen fenn wala jox leen mission utal leen njiit ni ngeen mu jiite leen <laughs> alhamdulillah hein mu jiite képp ku topp ndigalam kooku mën nga topp te ku ko moy man nga moy hadith sayyidina abu sa'id al-khudri sayyidina ali ibn abi talib solo anhuma ñenn ñu ne Abdallah ibn Hudhafa la woon am ñeneen ak ñeneen bi leen yonent bi saa saam yónnee def ko mu jiite ñoo ñële ñu dem ba kii mun a leen taal leen ab taal ñu taal mun a dugg leen ci gaa yi dem ba ciy dugg après ñu xalaataat ne yii ñun ñu jóge ci kéefir dugg ci l'islam ngir daw sawara ñu ñëw ci l'islam ñu naan ñu dugg leen ci sawara loolu moom ñu bañ koo def yonent bi saa saam biñ ñëwee wax ko ko dane wallahi loolu la di nafsu Muhammadin bi yadi naa ci ki nga xam ne moo yor sama bakkan de sama bakkan ci loxoom la ne bu ngeen ci duggoon dootu ngeen ci génn ba faw toppaate ci njekk la nag ba pare mu ne leen ku leen digal mooy yàlla man amarakum bi ma'siyatillah ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp voilà waaw mu ngi noonu yow yow yow léegi nga naan ma ay ngërëmu jëkkër ji ngërëmu jëkkër ji mooy ngërëm goo xam ne day dëppook li yàlla gërëm yàlla nag moo gërëmul ay mèche ndax la'ana allahul la borom bi rëbb na kay jokk ko koy jokkal kay jokk ak ak yooyu yépp kon nag loolu mënoo cee jële lu baax te tamit bu dee xeesal bi gisoon nañ fi li Iblis waxoon ne wala amurannahum waat naa ne borom bi defi yam defoon ak ñàkk tegginam gam waxoon ne waat naa ne dinaa leen digal fala yughayyirunna xalqallah bu ko defee ñu daal di soppi mbindum yàlla mi tabaaraka wa taala yàlla bindale nii comme ni ñu waxoon nga ne borom bi manoo maa man wala boog euh, chirurgien diw wala esthéticien diw moo man mu teppil la sa lex yi parce que borom bi lu tax nga may jox lex yu mel nii waaw lu tax nga may jox couleur bu mel nii dinaa dem nag ñoom ñu jox ma ay diw yoo xam ne moom laay def mel ni ma neex pas li la neex borom bi walla iyaazu billah waxoon nga ma ne saa yi nag kenn waxul lool ma ne la waaw bu ko làmmiñ yi waxul jëf yi loolu la waxe ndax wax du rek ay làmmiñ guy wax waaye langage daa am langage am waaw kon nag loolu la ñuy ne am ndigalu euh, topp ndigalu boroom këram dugg àjjana mooy ndigal boo xam ne ci ronu ndigalu yàlla day dëppook ndigalu yàlla bépp ndigal bu mooy ndigalu yàlla dë tuddatul ndigal ndugal la tudd waaw te loolu euh, euh, yonent bi alayhi salaatu salaam comme hadis bi ni nga xam ne noonu la nekk sahihayn sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha waaw moo tax imaamul Buxaari ci sahih bi da koo defal buntu kitaabun nikaah baabun laa tutii'u al-mar'atu zawjaha fi ma'siya waaw huwa Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari rahimahullahu taala ci téere euh, mariage mu ne baabun buntu laa tuti'u du topp al-mar'atu soxna si zawjaha ji boroom këram jëkkëram fii ma'siya ci mooy yàlla waaw mu indi fa hadith sayyidatu Aisha bi nekk sahihayn moom lañ la doon wax mu ne dafa am benn jigéen ci Ansaar yi boo xamante ne nii dafa maye doomam daa may daa am ko may doomam ju jigéen léegi nag karaw bopp bi daal di daal di rot mooy karaw gi daal di dagg deñ léegi nag mooy lu bari dañ ci daal mais am na xam nga ci cosaanu tama tamaata mooy dafa istisaal mooy loo xam ne dafa la muy sax lépp a deñ complètement comme ku nelu waaye boo gisee mbir mi hmm? mooy euh, am na lu des te loolu li koy wane mooy li ci tegu mu ne karaw doom ji doom ji jigéen ji maye karaw gi deñ mooy am lu bari lu ci dagg xam nga eh, boo kii eh, non sur la léeg-léeg nga dégg ci ñu naan la man de sama karaw gi day dagg rek waaw <laughs> wala ñu koy waxante di ko jàmbatante waaw <laughs> loolu moom xam naa kaala ci ñoom waaw <laughs> waaw moom bu ko defee nag ñuy joxante ay conseils loolu lépp baax na waaw nan lañ koy def ba nga xamante ne nii dina dina sëqaat ak nàngam loolu lu baax la voilà loolu lool loolu waxtaan wu rafet la wu baax la voilà <laughs> waaye daal yitteel ne leen <laughs> waaw qad ahammathum qad ahammahunna waaw daal dina leen yitteel ñoom an an an nisaa yi nisaa yi Allahu akbar léegi nag Sayyidatu Aisha mu ne euh, jigéen bi ndaw si doomam bu jigéen bi mu maye karaw gi daa day dagg léegi mu dikkal yonent bi alayhi salaam tuddal ko loolee mu ñëw ne yonent bi ay saa ah, boroom këram kat mooy boroom këram bi ma ko may diñ ko may ñun jëkkëram moo ma digal ngir ma yokkal ko karawam gi mooy karawam comme que day dagg ma yokkal ko mooy mees ko waaw am lu ma ci mu gën gudd <laughs> fa qaala la yonent bi ay ne ko déet innahu qad lu'ina al-musilat waaw ne ko déedéet waaw ndax dañoo rëbb ñi nga xamante ne ñooy yokk ay ay ay karaw di yokk yi nga xamante ne mooy loolee ndax loolu lépp ci xadaa ak nax ci la nekk waaw xudaa la naxaate la waaw te tamit lu yàlla bëggul luy bor boo yonent bari saa saam gërëmul gis nga ko lan la ko wax dana jëkkëram ndax mooy boroom mooy yaayu jabaram la ne moom mu ah bu ko mënee léttal doomam ji pas létt karaw gi noonu mooy mu yokkal ko ci ndax karawam gi day dagg ah yaay ji tamit def li nga xam ne moo war jigéen bu ne moo war góor gu ne yow buñ la digalee bu la sa jëkkër wala kenn digalee dara ne la defal war ngaa xam la ci àtte bi yàlla moom ma la koy digal waroon na koo xam ba xool est-ce que lii c'est digalable wala ce n'est pas digalable loolu waroon na koo xam waaye nag léegi moom eh, bu fi nekk di yaakaar ne nit ñi dañoo xam déedéet ku la mës a digal ak ku man di doom la mu la digal bul def euh, benn wii wii bul nekk benn wii wii de waaw <laughs> benn wii wii benn <laughs> entre xaw bu fa wa toog fan la jóge moo boobu en français <laughs> xam dem nga foog ne mooy koo xam ne dafa dusir luñ ko wax mu waaw waaw lu ñu wax ah, moom il moom wii wii rek wii kese lay wax <laughs> waaw léegi waaye wax yu bari yoo xam ne ay faux zamil dem nga foog ne lii wa tax mën a yooyu yëpp du ci dara du affaire sax christianil benn wii wii Algérie lañ jóge temps <laughs> yi France colonisé foofu def ko kii de de de peuplement <laughs> colonie de peuplement mooy tubaab yi di fa dëkk jàpp ko seenum dëkk waaw ay Algérie léegi nag dañ ñi eh, arab yi ñu doon suñu mbokku arab yi ak kabil yi muy euh, euh, algériens yi nga xam ne gars yi dañ leen doon noggatu lu bari nag ñoom buñ ñëwee comme que xam nañ nañ leen a noot ñu bari bu tubaab bi wax ak ñoom dañ naan wii wii rek luñ naan ñu ne wii wii wii wii wii léegi nag gars yi comme que ban yi mooy doom mooy waa kër waa waa <laughs> bani wii wii tubaab nag fi naa nga leen bani wii wii quoi les fils de wii wii mooy ñi nga xam ne ñoo seen lépp wii rek boo loo wax ñu ne wii loolu nag ñu mujj mooy képp koo xam ne dafa docile waaw moom daal lépp loo xam ne luñ ko wax rek mu ne waaw njiit bi lu mu wax du xool ndax baax naam baaxul ndax est ce que jaadu naam jaaduwul day nekk rek naan wii wii wii nekk benn lèche-bottes waaw waaw bani wii benn wii wii bopp euh, <laughs> mooy synonyme am mooy mooy lesbot rek waaw mooy koo xam ne markatu tànk nit ñi nga xam ne lool moom ñaaw na moom waaw nga xam ne waabu moom lu ko neex rek lay def est ce li muy def jaadu na yàlla bëgg na ko yonent ma alayhi salaam bañ na ko est ngoro que ngor nangu na ko wala ay valeur am yoonam newu ci moom day def rek parce que diw la parce daa am ñu ko yoral loolu nag baaxul voilà yow nag léegi àddina bi bu fi nekk benn ban yi wii wii <laughs> moo ko arabalee bani naam naam kenn saway <laughs> bani bani naam naam waaw bani wiiwi bu fi nekk bani wiiwi wu kenn waaw gis nga yi ngay gis ci sëriñu tasawuf yi ci téere tasawuf yi ñuy wax yooyu yépp saway yooyu moom saway euh, il faut faire gaffe waaw <laughs> gis nga parce que gars yi dañoo jàng affaire yi xam nañ ni mu demee xam nañ ne tasawuf lii la ñu dem ay usurpateur bari ci waaw ne ah kon nag ñu dugg ci biir waaw sol mbubbum añu mu duu nga boo leen gisee foog na ci xar yi lañ bokk ndekete yoo benn bukki la boo xam ne daa jël daa rey daa fàdd benn añu fële bennum xar sol kiiwam deru xar bi dugg ci biir boo leen gisee foog ne ñii ñëpp ay xar yu nooy lañ talewet cay boo ko jegee wala nga arrêtage bu tëbee sa kaw ñoon dañoo bari waaw léegi yooyu yooyu yépp taxawul waaw ku fi wax te loolu sax lañ lañ loolu ñoom doon wax ah teg ko ci misaanu charin quoi ci balaasu charia sama wax ak waxu ku man di doon waaw teg leen ko ci bu dëppoowee ngeen jël bu dëppoowul ngeen teg fële waaw kon bu fi nekk benn wii wii ban yi wii wiiwu kenn ban yi naam naamu kenn laa wax waaw yow fànn bi waaw bu dee kooku moom ci war a digle wala mu war la wax dalaa digal loo xam ne bul ne rek moo ma digal kon kon nii la demee déedéet xanaa mu nekk loo xam ne lu fës la lu ñu xam ak mbaaxam que lii lu baax la ay demal julli jeeg jo demal woor joxe deel woor loolu moom ñëpp ko xam jarul nekk di kii sax kii lim ma wax ne ma waral julli ji de war non loolu xam nga ko bu yàgg waaw surtout yu mel nii xam nga yi du ñëpp koy xam waaw est ce que meesu baax naam baaxul waaw bari na ñoo am nañu ko xamul ah, am na ñoo am ko ñoom dara new ci waaw ay musique yi nii seen génn ñu bari nañoo jàpp ne féexal xol kene ci waaw léegi nag bu la nit nee del déglu loolu da nga ko war a gëstu ci est kii li moo am na amul waaw ndaw si ki mu may doomam ba mu nee ko damaa bëgg nga yokkal ko ah karaw mi nga yokkal ko ko waay nga mees ko yokkal ko ko waay parce que comme que ni ñu ko xam ne day dagg moom mu ñëw ci yonent bi alayhi salaam waaw am na jigéen ñoo xam ne moom ba bañ demee ba ba muuru xaw leen a kii dañoo ne dañuy laaj man am na ku ma ci dégg waaw mais malheureusement kam tombeel du kooka waaw kamu tombeel moom laa la doon wax sànq ci usurpateur d'identité yi dinañu jàng xam quelques mots arabes yu ñoo xam mën a wax arabe quelques mots te sax pas bu fort même sax bu mën nañoo mën a sax arabe bu fort bind ay poésie en arabe ak yooyu yëpp waaw alors que xamuñ dara ci diine mën nañoo xam nag culture noonu rek am culture ci l'islam ak ci euh, euh, les idéaux les idéaux ak yooyu l'islam ak histoire l'islam tuuti ñu am luñ ci xam mais pratique religieuse xamuñu ci dara waaw ci ñu mel noonu la tombé waa ji ne ko non loolu aaday naar la wal iyaazu billah xoolal ma kàcc yu mag yooyu waaye mooy te moom xam na leneen li ah mais noon la ko jàppe parce que moo ak orientaliste buy boo xam ne aslahana allah wa iyyah yal na ko borom bi yal ñu borom bi yëwénal te yëwénal ko ba tax femme ba moom mais alhamdulillah femme ba finalement sax léegi lay muuru voilà mais bu déggoon kàccoor boobu moom waxam jooju mooy danaan ko loolu aaday naar la ko waa ak foofu désert bi ñu meloon ak suuf si moo taxoon ñuy muur seen bopp yi ngir bañ poussière bi eh, man a këjib man xamuma <laughs> kon yonent bi saa salaam daw si ñëw ci moom moo yow itam bu la mel noonu kiiwee sa jëkkër la laaj loo xam ne xamoo ci dara te tamit ah, sa xel dalu ci laajal koo xam ne xam lislaamam xam-xamam leer na soit nga bind ko nga woo ko téléphone wala boo fa mënee dem nga dem laaj ko wala téléphone yeeg yi yomb na wala nga boo ko mënul defal sa bopp nga wax am ko la ko laajal mu laajal la lool lan moo ci àtte bi yàlla ak àtte bi yonent bi alayhi waaw te nit ñi war a xam ne kenn képp kuy wax ci la laajee laajuñ la lan mooy sa avis yow sa xalaat bi nga am yow soxlawuñ sa xalaat parce que sa xalaat bi nga ko amee la ko keneen amee. waaw li ñu la soxla mooy lan mooy àtteeb yàlla ak lan mooy àtteeb yonent bi alayhi salaam ay kantaar ñun moom duñu def lii loolu sa affaire la kenn waxu la kenn laaju la yéen waa wolof yi wala yéen arab yi wala yéen yéen indonésiens yi du ngeen di def kenn laaju la lool liñ la laaj mooy lan maa huwa hukmullahi fi hada lan mooy àtteeb yàlla ci lii boo xamee wala eh, bëggoo wax ñel nga joxe ngànt moo gën ngay sànni sa bopp sa wara di wax loo xamante ne nii du dëgg wala di ko waxee di tontu loo xam ne mooy li ngeen miin ngay tontu déedéet yonent bi alayhi ndaw si bi mu ñëwee ne ko ah ki ma ko may de jëkkëram moo ma ne naa ko yokk yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko laa déedéet <laughs> innahu qad lu'ina al-muusilaat ndax ah, eh, eh, eh, dal dina ñuy rëbb waaw al-muusilaat ci beneen riwaaya bi mu ne ah bi ñu laajee yonent bi alayhi salaam fa la'ana al-waasilata wal mustawsila yonent bi alayhi salaam daal di rëbb ki nga xam ne mooy yokk karaw ga mooy kiy meesaate wal mustawsila ak ki nga xam ne moo sàkk ñu yokkal ko muy femme bi wala jëkkër ji ne ko demal def ñoo ñëpp borom bi rëbb na leen wal a'yaazu billah kon femme bu nekk pour nga am yii ngërëmu sa sa borom kër mooy ngërëmu yàlla il faut mu dugg ci ronu ngërëmu yàlla yonent baay saa saa ma ko leeral ni mukk ne ko déedéet ndax rëbb nañ du yokk karaw gi waaw même bu dee jëkkëram moo la ko wax yow ngir nga defal ko bu ko def parce rëbb nañu ki nga xam ne moo koy def Allah kon nag lii hadis yu mel nii la ñu bari di wax waaw di nax jigéen ñi naan leen walla boo amee sama ngërëm ah maa maa ah, maay sa buntu àjjana de ah, ah. doo ma defal li ma bëgg te li bëgg di xaram da bañal ba tëdd ci naaj bi ba utal ko la bañal yow yaa faam yaa am dëgg waaw ku la fi di ku leen digal mooy yàlla ngeen bañ waaw ma ne ko man moom dama xeesal waaw ay nañ leen dem waa man nag bon comme que c'est des yoo xamante ni ah jet-setteurs lañu yaw jet-setteur nga mais euh, ba nga ñëw takk koo xamante ni mu day yana la hmm? ah koo xam ne diinee ko ñor multazima waaye diinee ko ñor ak sunna ak yooyu nga ñëw takk ko benn femme ba pare bëgg seen réception yi ngeen di def nga xam ne musique laa ak jaxasoo naan sàngara nga bëgg yow moom nga ko fay eh, booy dem mu ànd ci day bañ da naan ko ah nijaay man foofu manuma faa dem waaw manuma faa dem xam nga mooy comment vous voulez faire bon ça se ça se pas pas joli joli oh tout le monde va vous va vous dire avec sa femme et tout ça va pas venir il faut venir il faut pas mettre le voile il faut faut faut faut faut tout monde nga ne ko ma ne <laughs> ni yaay sa français yi woon làkk ko anglais ak chinois ak yëpp ko ci yam ak italiano <laughs> man foofu du fa dem de waaw lii moom bu dee yoo fay xew man du ma fa dem waaw du fa dem te nekkuma ci yoon waaw léegi na mer xunnu dem na dem waaw loolu amoo droit di ko ci topp waaw ku leen digal mooy yàlla nga bañ amul mu naan la ah pas entendu lorsqu'on lorsqu'on nous mariait lorsqu'on nous mariait ah ce que la vie il a fait un un beau discours je je je pense que qu'il avait bien bien bien bien bien bien bien contenu ah, hein il avait dit que hein c'est moi la la la la porte du du du euh, vers hein c'est moi. na ne ko eh, waxul loolu ah non yonent bay <laughs> bépp jigéen bu gaañu sa boroom kër jég euh, gërëb la dina dugg àjjana mais moo ne loolu mënula nekk ci mooy yàlla waaw nga wax ko bii hadis bii nekk ci sax Sahih bu Sayyidatu sa ndaw si ñëwoon ne sama doom jigéen ji ma may jëkkëram dane ma ma mees ko ma ma yokkal ko karaw yonent may saasaam ne ko mu bu ko def ndax dañoo dañoo rëbb kiy def loolee dafa simple kon nag mu ngi nii waaw mooy yàlla moom waaw góor gu la fi nar nax ci yooyu xamal ne ko nag mbir mi du loolu waaw waaw waaw def loo xaraam nekk loo xaraam bëgg sa boroom kër sa jëkkër nga ñëw sa jabar nga ñëw dugal ko ci comme ça mu war laa topp parce que voilà moom mooy nangam léegi lan ngay xalaat te lim amee ci jëkkër ji nii la amee ci ba waajur yaa ah, ñépp ci yem sëriñ beeg ñépp ci yem sëriñ bu la fi nar a digal yow dongal loo xam ne mooy yàlla bu leer la da ngay dem danga naan maa bañ defoo waaw jëkkër ji soxna boroom kër gi c'est kii bàyyi jeeg yaa gi c'est pareil waaw bu dëgëree seen doom wa in jahadaka ala an tushrik bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma suñu borom ko wax li muy li muy màggal borom bi wa qadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana li borom bi màggal yooyu ne moo dogal digle yow sa borom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko bu leen jaamu ku dul benn borom yàlla moom dong ban lañ bañ digle la ci teg wabil walidayni te sa ñaari waajur na ngeen rafetal ihsaana di rafetal doggu jëme ci ñoom waaw waaye mu leeral lu baax ne rafetal boobu daa am fu mu yem ci njekk ak lu dagan lu baax waaye bu dee lu xaram bañal wa in jahadaaka bu ñu yullee seen dayo coono yow jàmbi yow doom ngir pousser la ngir jañ la jëme la ala an tushrika ci kaw ngay bokkaale bii man sa borom loo xam ne amoo ci benn xam-xam mooy war ne parce xam-xam amu ci baaxul lu yàlla xaraamal la lu yàlla tere la shirk la ñu bëgg la koo def loo naan la demal ci ndëpp yi voilà yow sa feebar bii la dal dem nga kër docteur faj jaruñu dara dem nga nee nañ gisuñ dara ah woo nañ médecin bi nee na gisuñ dara ah léegi daal liñ lay wax mooy nga jóg. daal di ànd ak sa nijaay diw bu subaa mu yóbbu la ca xàmb ya wala mu yóbbu la ca maam kumba bang wala ca buntu sàngam ak maam ngeesoog maam kastel ak yooyoo ak suñu ndëpp ya ca Zawal faaju tëg nangam ak nangam ca bawol nga ne dew ma ca guy ga ah sa ndëppi maam yaag da nga naan dew ma waaw waaw léegi nag na gaa yi ñëw ah yow xanaa xamoo waajur xeer la yow ngay nen ma ne loolu waxi wolof la yéen a ko waxal seen bopp wa in jahadaka buñ la yullee seen dayo coono ngir teg la ci loo xam ne mooy yàlla la fala tu'huma bu leen topp waaw ilayya marji'ukum jami'an gis nga boo leen fi toppee ci mooy yàlla na la leer ne ñépp ci man borom bi ngeen di dëkk dëkk ku dee ci man ngay ñëw te bu ngeen ñëwee fii dinaa leen xalaare lu ñaaw ngeen nekk wante dinaa leen ci xisaab attention waaw mooy amul kenn koo xamante ne nii dañ naan la sa lu mu la wax rek noonu la fii rasulullah kese sallallahu alayhi wa sallam laqad jaa mooy ñim ne ne moom mooy mooy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju allah wal yawmal axir wa dhakara allaha kasiira kooku mooy royukaay bi nga xam ne moom moom du infaillible jamais du faillible jamais waaw ndax moom wa maa yantiqu anil hawaa borom bee ko garanti waaw du wax mukk ci li ngeen xame bànneex yéen lépp lu mu wax man wax yu yuuxaa maa ko wax loolu waaw nekkul di juuma ko def ay erreur mukk di leen digal loo xam ne mooy yàlla la lépp wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu lu leen yonente bi alayhi salaam jox na ngeen jël waaye wa maa nahaakum anhu fantahu lu mu leen aaye na ngeen arrêté ca saa si amul pare kooku kese la ku moom say wax dañ koy seet est-ce que dëppoo na waxu alquran ak waxu kii ñu ñu wax mu yonent ba lay saa saa mu dëppoo bi ñu jël bu dëppoowul ñu jël ko sànni ko te santaare ba nu mu gën a rafet waaw kon nag mu ngi noon man ata ghayra masnunin fa bid'a fa bid'atuhu mardudatun kay waaw yu loo xam ne du sunna bid'aam joo jële yu ñaawam yoo jële nga xam ne moom lay rafetloo ak ñam bokk ak ñam kii dañ ko koy delloo radd ko ko daal di koy euh, euh, delloo waaw mu ngi noonu kon nag ah, jigéen bu génn àdd goo xam ne boroom këram daal di nay euh, génn moom bu génn àddina hmm, gërëm ko fekk borom këram gërëm ko dina dugg àjjana mooy lii nga koy tënk lii la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tënk moom la doon wax ci xadiis ba waaw ne ndaw si ida sallat al mar'atu xamsaha waaw wa saamat shahraha waaw wa ata'at amra zawjiha daxalat jannata rabbiha waaw ndaw si daal bu dee ne dafa julli juróomi julli waaw mooy na mat de mooy na mat il faut pas mu koy mu koy mu koy mu koy mu koy sàggane waaw moo tax gis nga yim ci teg yooyu bu jullee juróomi julleem wasaamat mu woor li nga xamante ne nii mooy weeru kooram mu daal di koy woor te yàlla tax wa hafizat farjaha mu daal wuttu wottu li nga xamante ne nii mooy pëyam waaw wa ata'at mu topp zawjaha boroom këram bu génnee àddina xam nga luñ ko qiila laha dukhulil jannata min ay abwaabil jannati shi'ti dañ naan ko duggal àjjana seetal buntu bu la soob bu la neex nga dugg ci waaw waaw mu ngi noonu kon lan la teg sallatil mar'atu xamsa wa saamat mu woor shahraha weeru koor ga ko yàlla farataal wa hafizat farjaha yooyu yëpp bu dee yow jëkkër gi dalay tere julli di la tere woor di la ko ñàkkloo fulla ak fayda ak bañ koo jox gëdd lool kenn doo ko topp waaw kon nag mu ngi noonu de affaire yi dafa leer nañ lii la ci kaw nii daal ci la naan bu la gërëmee waaye koo xamante ne moom ci boppam moom gënaa gërëmu moom <laughs> ay jëfam baaxul ay ndigleem baaxul kooku daa kooku ngërëmam daa tegu ci la lenn kaccoor buy gërëmaate mos <laughs> ngërëmu kaccoor maa laa yem sax du daa leen laa jan waanu njariñ tous c'est <laughs> kon mu ngi noonu euh, euh, euh, kon ñu bàyyi xel ci lool foogoon naa ne nag dinañ mën a jeexal ñaari xadiis yi ci dëggu mais xam naa dañuy bàyyi bii di ñu insha allahu taala ñaari xadiis ñu dese léegi la xadiis bii lëkkaale ma bunt bi leer na waaw kon mooy ndaw si bu bëggee am ngëneel bu toll nii day déggal boroom këram ci loo xam ne lu dagal la ak loo xam ne luy rafetal la te du nekk bakkaar mu topp ko boroom këram te xam ne dina muñ ndax du neex waaw dina am ñoo xam ne ay fumiste yu ñëw naan la sawaay yow ñii diine ji bon yow ñii dañ lay nax rek diiney góor ñi la waaw dañ lay di nax rek di leen exploiter mu ñuy wax ñu naan la alxuraan nee naa l'islam bi nee na ak hadis yi na yii yëpp ñoom ñoo ko créer seen bopp waaw loolu seet loolu ñoom kese góor ñi kese ko créer ba pare ngir daal seen affaire baax ñu leen di nongatu di am ay ay ay seen kaw yooyu yëpp dina ko dégg waaye nga xam ne loolu waxu kazzabun ashir la waaw waxu euh, menteur effronté la jar di déglu waaw Iblis a ko yebal nag ci yow ngir yàqal la li nga xamante ne moom la la sa boroom dig ci gëneel waaw àjjana ëllëg. ndax moom nee woon na borom bi wat naa ne man du ma dem àjjal safara man kese ñoom ñëpp dinaa leen sànq yow nag daa yónni sa kii ñu naan soi-disant xarit mu ñëw di la wax lool walla nga dégg média yeeg façon ñi nga xam ne nee nañu ay kii sociaux la ñu ñëw naan la wala yii di la détaché loo di la soriloo yow jigéen gi sa muuraay gi nga nekke sa koor gi nga nekke si déggal sa borom kër gi ñu naan la mais yooyu fan la amati on est plus dans ce monde là on est plus au moyen âge ah, voilà il faut se réveiller il faut pas accepter ñoom lu ñu la wax rek nga naan c'est comme ça non non non non non non t'as des il faut les reconnaître waaw bu la waxee yenn yi bu nga bañ moom lu tax du ko def ak tanangam ak sàngam ñoo ñépp safaratu shaytaan lañu waaw mooy ay émissaires ay ambassadeurs u yi mu yónni ci yow waaw léegi nag ah, borom bi waxoon na da leen di ci kaw suuf li ko ngir mu nattu leen ayyukum ahsanu amala ana moo gën a rafet jëf loolu kon nga xam ne nattu la te nag borom bi nee na dinañ leen nattu bil xayri wa sharri fitna waaw dinañ leen nattu ci loo xamante ne nii lu baax la waaye dinañ leen nattu ci loo xamante ne lu yées la loolu lépp nekk fitna ak fitna goo xamante ne nii ah, moom laa leen di teg ngir nattu leen ngir xool ana mooy eh, kiy jëf loo xamante ne nii lu baax la moo tax ñooñu ñëpp da nga ku ci ñëw rek yow xamal ne kii daal ah nattu ba ma borom bi waxoon moo nekk nii waaw nattu ba ma moo nekk nii te nag foo jaar dina dina ñëw kenn manu ci dara nga xam nag ni ngay doxalee moom mooy nga sànni ko fële te boo ko mayati nopp te bu leen ah, amati bul defati ñuy am accès ci yow ndax euh, yëpp bi boo bañee ñu ñu continuer mën nañ laa fëkk waaw mën nañ laa fëkk ba nga mujj mel ni ñoom. ba pare nag foog ne yaa ngi ci dara waa fekk yaa faam lasti ala shay newoo ci dara nekkoo lu dul loo xamante ne nii mooy kuffaar yi yéefér yi ñi nga xamante ne ay naafiq kibaar lañ yoo xamante ne nii ñoo nekk ci biir di mbubboo diine ñoo la fëkk ñi nga xamante ne nii ñoo indi ci lu yées lii nga xamante ne nii moom lañu tudde émancipation moom lañ tudde façon mooyu kër yooyu nga xam ne moom lañ lay wax Ah, nga xam ne yooyu yëpp ñoom koo ci seet amul amul benn amul ta amulu kii hmm? ah eh, eh, mooy amuñu amuñu amuñu amuñu kii quoi ay nit lañ yoo xam ne amuñu vie de famille waaw ah. daanaka ku am vie de famille da dañuy xaw a jaloux waaw ah. dañuy mel ni dañuy jaloux ci yow quoi waaw léegi nag liwut <laughs> nag ñu mel ni ñoom waaw liwut ñoo xamante ne ni seen club boo yées bi